بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom bi ñu gisoon jataay weesu <coughs> mooy ñaareelu laaya bi gisoon muy bi nga xam ne ci la doon wax ne allahu nuuru samaawaati wal allahu mooy biñ gisoon nuurul samaawaat yi foofale fala turu saar bi génn loolu nañ ko fàtte woon précise jàllalaan ko junju muy suuru saar bi di leer ak nuur mooy foofu la muy nuurun ala nuur ak leer la ci kaw leer nga xamante ne kon loola le tey nag ñu àggale fi nga xam ne moom la ñu waroon a jël inshaa allahu taala mu ne fii buyuutin nekk na ci ay kër yoo xamante ne nii adina allahu borom bi moo ci joxe ndigal moo daal di joxe li nga xam ne mooy ndigal antur faa ñu fay yëkkati wa yuzkara di fa fàttaleku te di fa tudd fiihaa ca biir néeg yoo yële di jàkka yeeg yi nga xamante ne nii mooy bërëb yi nga xam ne lañuy jaamoo borom bi tabaaraka wa taala yusabbihu lahu fiihaa ñu ko fay sàbbal ca biir jàkka yoo yële bërëb yoo yële néeg yoo yële di ko fa jullil bil xuduwu bil fiha bil xuduw yi wala di ko def ci li nga xamante ne mooy suba yi waaye di ko def ngoon yi nga xam ne ñaari kàddu yi mu wax bil xuduw yi wala sal moo dugal façon julli yépp muy julli yi nga xamante ne nii mooy julli yi nga xam ne ñooy xew ah li ci suba gi ba ni nga xamante ne nii mooy zuhr ay yooyu yépp asal moom daal di dugal ginnaaw yooyu yépp mooy dugal na julli yépp kon mooy ne bu yooyu kër yoo yële di jàkka yoo yële mooy borom bi moo leen joxe moo ci joxe ndigal ñu ko fay taxawal moo tax mu ne woon inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhi bi Bakka mu ne woon dëgg-dëgg dëkk bi nga xamante ne néeg bi nga xam ne moom la njëkk a taxawal ngir di fa jaamu borom bi tabaraka wa taala mooy bi nekk bakka buñ ci àggee dinañ ñëw ci tur boobale moo bakka lu muy tekkeeg yoo yële mooy daal bi nekk makka muy kàmba gi almusharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne boobu la njëkk a teg ngir di fa jaamu borom bi kon mu ngi noon ne kon nag néegu yàlla yi moo taxoon mu waxoon te ba nga xam ne moom lañ ko doon gis te suuratul jinni wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada <clears throat> wa anna al masajida te dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy jàkka yi lillaahi borom bi la ñeel mooy falaa tad'u bu leen dugg ci jàkkay yi nag di fa woo wala di fa jaamu wala boog di fa nekke programme keneen koo xamante ne nii du allah loolu la kon falaa tad'u bu leen fa woote te bu leen fa jaamu te bu leen fa bokkaale keneen koo xamante ne kurul di ngeen fay jaamu di ko fa woo daal na nekk allah voilà kon mu ngi noonu kon mu ne kon fiihaa nekk na nag ca biir mu ne rijaalun am na ay góor ña nga xam ne ñooy taxawe loolu le góor yi nag du ay du du li nga xam ne ay waay lañu mooy tekkiwul ñu naan liñ naan garçon déedéet ay góor mooy ay góor ak jigéen ay nit fii mu ne rijaalun ña fa nekk di ko taxawal mooy ay góor gi jigéen lañ yoo xam ne ñoo fay sant borom bi di ko fa tudd di ko sàbbaal ci guddi yeeg ngoon yi di fa dem nga xamante ne ni seen xol yi comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadiis bu suyu boo bële nekk ci sax yi ay saxiixayni mawlaana Abu Hurayra nga xam ne ñi nga xam ne juróom-ñaar ñi nga xam ne boroom bi moo leen di keral bés bi nga xam ne amul ker ku dul keram mu boole ci koo xamante ne ni qalbuhu xolam moom dafa lëkkaloo ko dafa nga xam ne mooy jàkka yi ñoo ñële lay wax nga xam ne seen xol yi du deñ lan la ñuy lëkkaloo est-ce que miiru jàkk jeeg lool waaw dañuy lëkkalook jàkka yi parce que borom bi moo bëgg ñu sopp ay jàkka moom ñu sopp jàkk moo bëgg ñu sopp jàkka yi mooy kër yi nga xamante ne nii moo gën ci kaw suuf suuf yi gën mooy jàkka yi suuf yi nga xam ne nag ñooy safaan bi mooy marché yi comme ni nga xam ne noonu la leera ci xadiis boo xamante ne nii mu ngi ci imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi kon nag mu ngi noonu ñu sopp jàkka yi ndax borom bi moo sopp jàkk yi te nee samay néeg lañu ñu sopp loolu lële waaye du ay mur kese lañ sopp waaye borom ba nga xam ne moom moo bëgg ko sopp loolu lële moom lañu sopp moo tax moom mu ne rijaalun ay góor lañ yoo xamante ne nii du leen fëkk te du leen soxlaal tijaaratun li nga xamante ne mooy am yaxantu wala bayoon am njaay walaa bay'un du caagante ne am am yaxantu commerce ak jaay loolu moom du tax mu du leen fëkk te du leen soxlaal an dikrillaahi wëllif tudd yàlla muy julli bu jotee amul dara lu war a tax ba tax ñoom julli ji nga xamante ne nii moom la leen borom bi farataal dinañu ko taxawal ci waxtu yi bu ñu ko manul ci début waxtu yi dinañ fexe daal dinañu ko def kenn manu ci lës lëf te na mu gën a mate nag lañ koy fexee def mooy dem ci bu buyut yi néeg yi borom bi wax fa la ñuy fexe di dem di ko fa def nga xam ne ñoom moom seen préoccupation lenn la seen àddina mooy koo leen di jox programme moom moom lenn lay xool bés boo koy invité wala programme boo koy mën a tëralal li muy njëkk a xool mooy nan laay def ak sama julli yi bu boobaa est-ce que jàkka ja jege na foofale est-ce que nan la ñuy mën a def ngir man di programme bi na julli yi na ci taxaw bopp bu ci taxawee lu ci mën a ñëw ñu man ko cee xajal bu ci leneen xajul nag mooy ñu ba ko loolu mooy seen mbir kon mu ne laa tulhim ñoom du leen fëkk te du leen su occupé de te du leen soxlaal tijaaratun ab jaayi am am ab commerce wala bayoon du jaagante ne li nga xam ne mooy am yaxantu jaayi jënd de an zikrillahi walif tudd borom di tabaraka wa taala rawatina tudd yàlla bu mag bii bi gën a mag muy julli te fa la tudd yàlla gën mag yi ñuy def ci biir julli mu ne wa iqaami salaa yooyu du leen fëkk kon du leen soxal ci ñuy bañ a tudd borom bi tabaaraka wa ko di ko fàttaliku wa iqaami salaa di taxawal li nga xamante ne nii mooy julli wa itaa'i zakaa di taxaw di. joxe li nga xamante ne nii alhamdulilah mooy zakat li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala farataal ci ñoom moom bëgg xaalis bëgg am-am du tax ba li nga xam ne alal ji borom bi tabaraka wa taala farataal zakat ci ñoom du ñu ut ay pexe di ut ay pexe rek ngir bañ a joxe zakat déedéet dañ koy def kontaan xam ne lii de seen borom tabaraka wa taala mi leen jox li ñu yor te nag bari na seeni moroom yoo xam ne lu bari ci àddina bi xaaju ñoo am sax benn ci ci téeméer ñoom li ñu am ñu sante ko borom bi tabaraka wa taala di génne zakat nekk ñoo xamante ne seenu xel da ciy féex ñu nekk ñoo xam ne xam nañ la ñuy jaamu borom bi yaxaafuuna te ñoom nag buñ koy def dañuy ragal yow man ñu ngay ragal yow man bés boo xamante ne nii la tataqallabu fiihi ci lay jàllarbe ko ca bés boo bële alqulubu li nga xamante ne nii mooy xol yi te lay rëngi-rëngee xol yi nga xamante ne nii ñoom saay mooy dañuy tiit bu keroogee dee wal absar waaye bët ya buqeeku daal di ragal ah ndax bés boo bële bés bu raglu la dee nga xamante ne nii mooy képp koo xamante ne nii nit koo xamante ne rawatina ñi nga xamante ne defuñu lu baax moom bu keroogee hey seen xol ya day rëngi-rëngee da di jàllar beku nga gis seen xol ya na muy tëj déggee wal absaaru seen bët ya di xulli di xool sayfe ci gauche ak droite buqeeku ndax tiitaayu bés boobalee moom la ñuy ragal de li yajziyahumullah ngir borom ni tabaaraka wa taala daal di leen fay ahsana ma amilu li gën a rafet li nga xam ne moom lañ doon jëf ci kaw suuf ndax waxoon nañ la borom bi tabaaraka wa taala mbindeef du def ab jëf mu ñëw di ko fay lu mel li lam jëf mukk da koy fay lu gën a rafet fuuf la nga xam ne moom la jëfoon wa yazidahum mu daal di leen yokkal min fadlihi loo xam ne ci ngëneelam gu yaatu gi kese lay tukkee moo seen jëf yéen jàpp ne sax jëf ju baax la ci kan la jóge lu dul ci ngëneelu borom bi tabaraka wa taala wallahu ta borom bi yarzuqu mooy ki nga xam ne mooy wërsëgal man yashaa'u wa soob bi ghayri xisaab ci loo xam ne gennu caytu la daal doo am mu ne walladina kafaru pare na ci ñi gëm yàlla léegi nag mu ngi ñëw nag ci jëfu ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne dañoo suul jëf weddi borom bi tabaraka wa taala mu ne walladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi seen borom amaluhum gis nga seen jëf yi ñuy jëf fii ñu naan ay action humanitaire ndaysaan moom de day dimbali jaam ñi gis nga yooyu nale nga xam ne gaa yi ñu bari jàpp na yu rafet lañ suñu borom ne gaa yoo gis nga seen jëf yoo yëlee kasarabin dafa mel ni junoo am junoo biqi'ati nekk ci benn pàkk boo xamante ne nii yaghshahum yahsibuhu yahsabuhu dina ko yaakaar ad-dham'an waaye bi nga xamante ne dafa mar maa an ndox mooy ne moom day jàpp ne am ndox la mooy ne moom de boo ko gisee mooy njunux rek mooy la mirage gis nga mirage mooy la wolof di moom la wolof di wax njunux gis nga nit ki buy dox mu tàng nii jamonoy tàngoor mu xool tali bi wala fu sori rek day mel ni ku gisum ndox léegi bu ñëwee naan ah ca garab gële de guy gële may seen di am ndox a nga fa fekk nag dafa mar gis nga bu waaxoo ba agsi du fa fekk dara ndax loolu moom lañ naan jonoox mirage rek la suñu boroom nag ne gis nga gaa yi nga xam ne dañ maa weddi woon fii ci kaw suuf ñoom noonu la ñu mel de amaalum seen jëf kasaraabin dafa mel ni njunux biqi'atin boo xam ne daa nekk ci pak yahsabuhu dina ko jàppe yaakaar na ko az-zamaan waa nga xam ne dafa mar waa ji mar lool daal di nekk ko soif maa an jàpp ne am ndox la bu ko séenee fële muy sori hatta ba keroog idaa jaa awu ba ni muy dëkkalee bërëb ba mu foogoon ne fa la ndox ma nekk moom aji mar ji lam yeegi du du fekk ndox du fekk foo fële shay an dara du fa fekk ndox ma du fa fekk benn tepp-tepp du fa fekk dara lu ni doon ndox waaye nag bu agsee wa wajadallaha moom yéeféer bi mooy lam doon jëf jàpp ne waaye yow lii lu baax la borom bi nee na moom daa jàpp ne moo tax yéeféer bu ne waxoon naa la shaytaane leen taaralal seen jëf yi dañoo foog ne lu baax la suñu borom ne bàyyi leen rek ñoo kii wa mel ñoo niroo léegi nag dañuy ñëw ba agsi bu ñu faatoo nag bañ agsi fa wajadal wa wajadallaha borom bi la fiy fekk de bu mu yaakaar ne la mu doon def jàpp ne fii mu ne même li ñu naan ay ay ay ak yooyu sax même bu man maa leen di gënu comme ni ko yenn ci yéeferu Makka yi doon waxe yoon ñenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum naan moo ñoom de toute façon bu alaaxira amee it maa leen di gënu demin suñu borom ne bàyyi leen rek ndax ñoom jàpp nañ ne def nañ lu baax ko ak liñ nekk seen àddina mu ne buñ ñëwee na ko wajadallaha mu fekk fa borom ba indahu foofu fale mu fekkoon ne nag mooy fa mu nekk terminus ba mu xam ne fam jàppoon ne fa lay fekk lu baaxam ay doxam déedéet fa waffaahu llahu hisaaba suñu borom daal di koy madal pay gi mu jëf jëf ju bon gi nga xam ne amul woon kase wu mooy borom bi nangu ci mu ànd ak laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amul woon ci jëf ju borom bi du ci nangu dara